laaj bi mooy est-ce que euh, mooy musique lu dagan na walla déet bon léegi loolu masala la boo xamante ni nii mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam foog naa laaj bi leer na musique gi yépp xam dagan naam daganul loolu euh, mooy ne dafa xaraam ci benn wax lu tax ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa wax ci xadiis bu nekk ci saxiixu imaamul Buxaari raximahullah mu jële ci abu amir wala abu malik al ash'ari wa jahalatu saxaabi la yadur mu jële ci abu amir wala abu malik al ash'ari mooy kenn ci ñoom mu ne ah, wallahi ma kadabani mooy ki ko jële ci moom di abdirahman ibn ghanm al ash'ari qaala haddathani abu amir aw abu al ash'ari abu malik al ash'ari wallahi ma kadabani moom Abdurrahman ibn Ghanm al-Ash'ari ñoom ay Shaamiyuun lañ mooy Shaam lañ dëkkoon mu ne ki ko nettali mooy Abu Amir wala Abu Malik al-Ash'ari su ñoom saxaaba la ñoom ñoom ñaar ñépp radiyallahu anhu mooy Abu Malik ak Abu Amir al-Ash'ari mu ne moom Abdurrahman ne wallahi maa ngi wàcc yàlla ne maa kadabani waxuma lu amul mooy lim ma wax dëgg la lan mu ne sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi alayhi salaatu wassalaam lu dégg muy wax ne la yakuunanna min ummati aqwaamun yastaxilluuna alxira walxariira walxamra walmacaazif mu ne moom dégg na yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan la yakuunanna dina nekk wat naa dina nekk min ummati ci samaw xeet amagul jamono ji nekk bi dund ndax dafa selloon amul mu ne waaye wat naa ni dina nekk min yi ci samaw xeet aqwaamun ay nit ñoo xam ne yastaxilluuna dañuy jéem a daganal mooy dañuy jéem a daganal lan mooy euh, njaaloo ci force forme yu bari lañ koy tudde léegi mais lépp moom yàlla moom xam na ni lii njaaloo yastaxilluuna alxira nga gis gars yi di def façon mariage yoo xamante ni moom mariage yooyu baaxul ndax mariage boo xam ne yow yéen ñaar rek la ay nikaaxu sir yoo xam ne baaxul mooy ne euh, waa ji gis am na ci yenn dëkk yum xewa comme euh, benn góor benn jigéen bu daje fenn bëggante rek ñoom ñaar rek après woo seeni gaay yu ñu xam seeni copain ñu ne mayante nañu après ñuy dund loolu minal xira lool ci càgg ci ak jaay sa bopp la bokk ci euh, prostitution la mu ne am na ci nga dégg ñenn ñi léegi xoolal mais loolu sax dafa sori ma ne suñu dëkk yi prostituées yi amuñu carte carte lañ yor lé wallahi li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon amati na la yakuunanna dina nekk min ummati ji sama waxee aqwaamun ay nit yoo xam ne yastaxilluuna alxira dañuy daganal prostitution hay kañ la dagan senegal daga yoo xam ne dara nga leen mënalul seeni carte lañu yor waaw bu am carte dañ naan la man bu am carte la yambar yi bari di fa dem te mu nekk loo xam ne lu légal la Allahu akbar loolu rek lañuy daganal mu ne wal xariira dañuy daganal soie nga gis ñu koy tuddee noonu tur naan noo soie bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag doon tere ak soie bii nii bokkul kadib loolu kàcc rek la soie soie la soie soie la xam nañ ni ñuy defe ni ñuy kiiwe weeru busa baali moo koy defal ci verbe boobu lay jóge soit soit la mu ne non seulement dañuy daganaluk njaaloo waaye dañuy daganal moo tax nga gis léegi ñu yombal yépp ay accès au préservatif ak contraception yi méthode yooyu yépp nga gis libération des mœurs yi télé seen télénovela yi léegi moom doyatuñu yiy jóge Brésil ak yooyu mais léegi ñoo koy defaral seen bopp xoola wolof yi léegi loolu rekk am koo ñi gis nag mu foog ne yow lay nax mais naxoo kenn yow naxoo kenn ñii di làqatu di leen seetaan ñii moom amuñu ci benn vergogne sans vergoñ ñeen yi mooy ne léegi wolof yee koy def di defal seen bopp ndax lan dañuy copier nee na ñooy léegi gars yi waruñ leen koo yóbbal la production nag cinématographique locale nag dafa war a dox moo ñu daganal njaaloo méthode yépp yombal naan non c'est que contraception yi pour famille yi nga xam ne famille yi nga xam ne dañuy bañ nef loolu xam nga du dëgg mooy ne jubluwuñ ci ñii ñii sëy mais ñu koy utiliser mooy étudiants yeeg collégiens yeeg collégiens yeeg ñooñu ak tamit làmbkat yeeg gars yi mel noonu mooy ñi ma bëgg a wax mooy jeunes yi ñoo koy def ñi nga xam ne takkuñ tous dara amuñu ko ñi ci yàqu ci ñoom mais ñooy def yooyu kon mooy ne yooyu la dañuy daganal yi nga xamante ne ni mooy njaaloo ba pare daganal soit fanañ yem wal maasifa ak wal maasifa ak instruments musicaux yi gitaar riiti xalam tabala yépp lépp ci yem loolu lépp ay instruments musicaux lañu yooyu yépp yonent bi alayhi salaatu salaam nee na am na ci sama xeet ñoo xam ne dinañ ñëw di jéem a daganal lool léegi yow léegi nan nga xamee ne kon lan moo tax nga ne dafa xaram ma ne nee déglu yastaxilluuna dañuy jéem a daganal mais lu ñuy jiima daganal kay daa fekk daganul ndax bu doon dagan na yonent bi alayhi salaatu du ne dañuy jéem a daganal ndax l'islam dagan na xaraam na tëj na ba yonent bi sàngoo suuf jeex na amatul nit kuy ñëw ci ginnaaw ak mu ngeen ko mën a jay ak sax bu dee dëgg la fu man di toll koo xam ne mooy taxaw naan lii dagan na ak lii xaraam na loolu amul loolu moom amul boroom xam-xamu fuqaha yi ngay gis ñu koy def du dañoo dañoo toog di du xool lu leen neexa ah. ñooñu du dañuy toog naan lii dagan nag xaraamul de amul déedéet dañoo ñeme ñemewuñ yàlla comme ñun mooy li texte yi wax lañuy xool loolu xale la ñuy yem boo dee loo xam ne lislaam ci boppam moo jàngale qiyaas ñu boole ci loo xamante ni ni ñoo yem voilà mais bu dul lool te surtout affaire ay lekk ak yu mel noonu mais l'islam da ko leeral ak yii nii dafa leer alxalaalu bayyinun wal xaraamu bayyin li dagan dafa leer li xaraam dafa leer seen diggante nag am na yoo xam ne moom leeru te buur yàlla moo bind mbir yi comme li yonent bi alayhi salaatu salaam wax yii mu xaraamal yii mu daganal am yoo xam ne da koo bàyyi nekkul fàtte waaye rahmatan da yé yërmande la pour yéen bu leen fi nekk di ci lim ñu ko sonal seen bopp moo tax al aslu fil ashiyaay al xill li nga xam ne mooy cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan ba mu des sëy wàllu sëy moom al aslu fil abdari abdari al xaraam li nga xamante ne mooy cosaan ci wàllu lu jëm ci wàllu sëy loolu moom mooy ak xaraam la moo tax ñu naan ñaar ñeewu sëy fokk lu leer wane ko du ay combine noonu rek ñu ànd ñu naan waa ñoom lan lu xew nii ñu naan gaa yi ñoom may nañ seen bopp wala yooyu déedéet déedéet loolu du baax ah. wala monsieur le maire a leen may te monsieur le maire moom du julli loolu baaxul euh, léegi euh, mooy ni yooyu li ñuy jéem daganal dafa fekkoon ne kon dafa xaraamoon ñoom ñu koy daganal te fii dilaalatul iqtiraan bi dafay dëgër lool bii moom moo tax dilaalatul iqtiraan ci usul mooy texte moo xam alxuraan la wala xadiis ñëw lëkkale mooy def coordination ay mbir yoo xam ne ci benn àtte comme yonent bi alayhi salaatu salaam ne yonent bi alayhi salaatu salaam Euh, dafa tere al asnaama mooy idol yi al xamra boole ci sàngara boole ci lan mooy kii euh, ak dama ak yooyu yooyu yëpp dañ ak xinziir wal xinziira yooyu mu leen tëkk lëkkale noonu mooy dafa am lu tax mooy ne yooyu yëpp dañoo sobewu moo tax dilaalatul iqtiraan bi foofu dafay dëgër sauf que du tout le temps lay dëgër moo tax yenn yi du dëgër comme nit ne kulu min samarihi ida asmara wa aatu xaqahu yawma xasaadi lekk leen ci euh, li nga xamante ne mooy bu ngeen bayee ba récolte bi jot lekk leen ci non kulu min samarihi ida asmara lekk leen ci meññeef bi ci récolte bi bu dee ñor na waaye wa aatu yow yawma hasaadi te na joxe li nga xam ne mooy àqu zakat bi war génn ci seenu mbay muy un bi kooku moom na ngeen ko génn bu dee mbay la moo xam ne asamaan si moo ko moo koy arrosé voilà kon ngay génne ci mooy dana lekk leen te ngeen génne ci li nga xam ne mooy ak xam bés bi ngeen koy góobee tool bi ñépp xam nañ ne euh, azaka moom farata la waaye nga bay sa tool lekk ci du farata kon wa boobu nekk foofu wa kulu min samarihi ida asmara wa aatu haqqahu yawma hasaadi wa boobu dilaalatul iqtiraan boobu di wa boobu nga xam ne day dajale ñaar yooyu loolu dëgërul ndax ñépp xam nañ ne ku mu neex nga bay sa tool jël lépp saraxe ko doo ci lekk benn mango bu dee toolu mango wala toolu orange nga bay lépp jël lépp daal koy jaay te doo ci lekk benn peppu mango ku mu neex nga def waaye nag génn ci bu dee mbay la mu ñu war a génne azaka bu boobaa nag mooy ne jour bi nga kiiwee comme dugub teeg yooyu bés bi nga ko góobi nga koy génne ñu xam ne ñaar yooyu bokkuñ mais loolu ay cas mais am na kaa yoo xam ne day dëgër mooy comme fii dafa dëgër que ne euh, gars yi dañuy jéem a daganal lan alxira te dafa xaram mooy njaalo wal xariira suwaa dafa xaram ci góor voilà ci góor baa ci jigéen wal xamra dafa xaraamal sàngara ñett yooyu mu boole fi wal maazi fa ñeent yooyu ak instruments musicaux yi ñoom ñépp a àtte mooy ñoom ñépp a gaa yi nag ñëw ci ginnaaw di ko jéema daganal loolu mooy argument bi gën a rëy buy wane ne euh, euh dafa xaraam léegi loolu mooy li nga xamante ne ni benn argument la beneen mooy li nga xamante ne nii euh, ci wàllum xel dañu wax ci wàllum xel ndax gis nga euh, nu mu tudd argu l'islam dangay ngay gis dañ naan la lii moom euh, dafa nekk loo xam ne xaraamul shar'an wa walla wala naqlan wa aqlan dafa xaraam ci loo xam ne dañ ko toxal jëli ko ci texte yi soo alxuraan wala xadiis waaye ci xel rek tamit dafa xaraam ndax baaxul marduudun naqlan wa aqlan dañ koo rejeté moo xam ci texte yi ak tamit ci xel ci mu xel ñu ne léegi xoolal musique musique musique kënjën kënjën yi ñu xam mbalax ak yooyu Euh, kan mooy faral ñan ñooy faral di ko déglu yan façon type de nit ñoo koy faral di ko déglu est-ce que nit nit nit ni muy tege musique am xam nga ma non non mooy normal yi rek ma est-ce que nit yow ku baax koo xam ne am nga ci moom gëdd gu mag di nga ko dégg di nga ko fekk muy déglu musique ba pare nga continuer jàpp ne kii moom fa nga ko tegoon di nga ko fa teg waaw loolu c'est ma la waa léegi dañ dem ci beneen yow est-ce que yow sa kër yow pare nga mu ngir accueillir nit ku baax wala wàllu yu di teg musique di xaar di ko accueillir di ko def xam nga doo sax fukki kenn ak juróom ñeent xalaat boo koy def sax nga dégg mu sëriñ mee ngi ñëw da gaaw fay télé bi léegi déglul loolu day wane ne baaxul ginnaaw xam nga loolu bële rek doyoon naa yii dañ la koy wax rek pour nga xam ne dafa xaraam teg léegi euh, déglul li nga xam ne moom la imaam alxaafiz ibn rajab wax alxanbali mu ne euh, wala bala ñëw ci yooyu mooy ne loolu mooy avis bu njëkk bi que loolu mooy li nga xam ne mooy ne lii dafa xaram wax naa la ne am nañu ne ñoo xam ne dañ koy jéem a daganal teg ko ci kaw tala al badru alayna ak jigéen ñi dañoo yoroon seen duff yi di dóor te wax naa la loolu moom daif la wérul mooy nag lu wérul naka lañ koy opposé ak xadis boo xam ne mu ngi sax imul bo imaamul Buxaari te am na yeneen yoon yoo xam ne même bu dee xadis boobu euh, imaam alxaafis daal dinay leeral foofu wax surtout rejeté waxu imaam Ibn Hazm nga xam ne moom dane xadis boobu euh, imaam al Buxaari dane qaala Hicham ibn Ammaar te waxul xaddasanaa moo tax imaam al xaafis ne wala iltifaata ila abi Muhammad ibn Hazm az-Zaahiri al xaafis fii raddi maa axrajahu al Buxaari min xadis abi Aamir wa abi Maalik al Ash'ari an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam. mu ne Kantaa imaam al xaafis euh, nu mu tudd Ibn Hazm az-Zaahiri moom kenn du. mooy ne du ñu faale waxam jooju ndax dafa delloo xadiis bi que ne wala euh, xadiis bi comme que imaam al daal kii imaam al-Bukhari yi dane qaala Hisham loolu euh, euh, day wane ne kon mooy ni mbir mi jokkaloowul ñe loolu imaam al-Hafiz daal na ciy te loolu xadiis bi am na ci yeneen sax mustaxraj al-Ismaa'ili boo xam ne am na ci riwaay boo xam ne sax dani yi jaar ci beneen yoon boo xam ne comme ni mustaxraj yi di def mas nañ ko fi wax këne day ñëw mustaxraj euh, boroom téere bi day ñëw comme al ismaayili comme ni Abu Nu'aym mu def ci sax imaam muslim ak yooyu imaam al buxaari mooy ne day ñëw ne man damay téere imaam al buxaari baa ngi bu yéeme mu yéem leen ñu ne ñoom dañoo bëgg a bind téere bu mel noonu sauf que mooy dañuy riwaaye xadiis yi nekk ci saxiix imaamul Buxaari yi lañuy jël riwaaye ko mais ci yeneen yoon yoo xam ne du yoonam bi defee lool mais indi na boo xam ne dafa dem ba àgg këneel mbir mi nii la xaala xaddatani Hisham kon mooy lool léegi mooy ñi sukkandiku ci wàllu talaal badru alayna mooy ne da'ifun na mooy def wérul comme niñ ko gise te imaam al-Hafiz al-Iraqi wax ko imaam al-Hafiz daal di koy wax kon loolu taxul ñu wax waaye nag l'islam dafa permettre ruxsa ruxsa mooy lan ruxsa mooy loo xam ne permission la ginnaaw azima comme ci julli buñ la nee julli ñeenti ràkka ci xabar mooy boo tukkiwul loolu azima la mooy par force nga koy def loo xam ne obligation la nit ki def léegi nag ñu ne la waaye Eh, inna allaha wadaa an as-saa'imi shatra eh, eh, non an al-musalli shatra as-salaa wa an as-saa'imi as-sawm comme li yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon Seydina Anas boobu bokkul ak nag Anas ibn Maalik beneen Anas la woon radiyallahu anhu ñëwoon fekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam di di lekk mu daal di koy ne ko agsil ci añ bi wala ci lekk gi mu ne ko moom dafa woor mu ne ko jege mu ñëw mu a ko xanaa xamoo ne yàlla teggil na ki nga xam ne mooy aj mooy kii moo woor teggil na ko woor ak tamit ki nga xam ne mooy julli teggil na ko paaru julli mooy moitié bi mooy ci ñeent yi mu def ko ñaar mooy ne azima bi mooy ne ku tukkiwul azima bi mooy par force ñeent ngay julli ñu ne la nag bu dee da nga tukki rox sala mooy may nañ la nga wàññi julli ko ñaar ci kaw ñu ne euh, du farata comme waa jumhur wuuteeg xanafiya yi rahmatullah alayhi léegi mooy ne mais l'islam dafa euh, nu mu permettre que bu ne mbir mi euh, du du kii la comme mariage loolu l'islam da permetre ñu ciy dóor ay duff duff mooy façon genre ndënd la yu araab yi doon yor mais yooyu pour jigéen ñi loolu pour jigéen ñi nga xam ne ñoom rek ay nekka ah. pas comme nii am benn góor gu fa nekk yor taw wala bu ndaw naan ndorong tong tong yooyu du loolu ah, ah non loolu amul ah. loolu bokku ci loolu bu dee loolu la fa xaraam. mooy ne foo xam ne jigéen ñi ñoom rek ka nekk te tamit affaire bi du foor bay génn fu ne voilà mooy ne ar ruxasu loolu dañu koy natt ci fi muy fi ñu ko kiiwee ah mooy doo ko dépasser manoo ci qiyaas di dem feneen mooy ne jigéen ñi lañ ko permettre bu dee comme dañoo nekk ci wa ci mariage boo xam ne ñoom rekk a fay nekk góor du fa nekk ay jigéeni neen tadu foor bay génn ci biti loolu moom permettre nañ ko bu dee ne mais à condition bu dee tamit ñoom newuñu fa di fa wuññi seeni awra ci seeni seen biir ndax jigéen ak moroomu jigéenu jullitam mais amul droit di gis ci moom ay ay comme comme ni ko ñu bari fooge ah yu bari fii nga xam ne tem ñu nekk entre copines di fanaanandoo presque duñu sol dara walla loolu dafa xaraama ah. awraay jigéen ak jigéenu jullit ci moroomu jigéenu jullitam mooy comme góor ak góor jumbax bi ba ca ba ci fii ba ca euh, rukba bi mooy ba ci ba ci genou loolu amul droit di ko gis ah waxatuma laa muy sol ñuy soli short di nelaw ñoom ñaar loolu dafa xaraam waxatuma laa ngeen di di fecc di wane seen awra yi fo loolu bu dee loolu day xaraam voilà kon loolu il faut tamit mu leer te tamit ay riiteeg yooyu du fa ama ah. mooy ni ci cadre bi ñu ko permettre ci cadre boobu ngay yem ndax ruxsal roxsa doo ci jóge di dem ci leneen li ñu ko permettre ci cadre boobu fa strictement fa ngay yem te war ruxasu laa tunaatu bil ma'asi lool qaida la bu dee ruxsa yi kenn du ci mën a di ci jéem a euh, di ko yóbbu ci loo xam ne ci euh, euh, luy mooy yàlla la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah dañ koy wax comme koo xamante ne ni Euh, mooy masala bi naan est-ce que waa ji nga xamante ne nii day tukki est-ce que am na mooy tukki boo xam ne moom dame euh, waa ju dëkk euh, Kaolack wala mu dëkk Dakar liggéey du lundi au vendredi samedi mi nag mu ne ah dégg naa ne njaarim tey suba samedi waaw soirée dansante bu mag a fa am tous les ténors fay daj mu jóge Dakar dem kooku est-ce que am na droit ne comme que damay tukki damay wàññi julli walla nga jóge Sénégal ne Bercy bi xew na Bercy bi jot na nga jóge sa dëkk Sénégal jël sa avion ñëw fekk ji Bercy walla nga jóge Lyon Bercy jot na nga dem si walla nga jóge Valenciennes ne man naa dem Bercy fekke ji Bercy jot mu leer na ne mooy yàllaa lu tax a jóg wala nit ku jógoon ne man xaaral ma dem dajaje sama coro sàngam jóge fi dem di seeti sa coro sàngam foo xam ne distance bi war nga faa mën a wàññi julli est-ce que kooku am na droit wàññi loolu yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi tëdd ci naaj wi ne loolu moom dafa xaraam kooku amul droit wàññi ndax lan ndax ar-ruxasu la bil ma'asi ndax ki ñuy permettre di ko woyofal mooy koo xam ne dafa nekk au moins ci tukki boo xam ne euh, au moins lu mu baax la mooy boo xam ne dagan naa def voilà mais wala muy dem di tukki ci loo xam ne dox mbokk wala loo xam ne farata la waa ko waaye boo xam ne day jóg di mooy yàlla ñu koy yombalal doodo koog day mel ni dañ koo dañ koy woyo faral mooy yàllaam googu moo tax ñenn ñi ne loolu dafa xaraam contrairement wax comme xanafiya yi nga xam ne ñoom rahmatullah alayhi ñoom dañ ne de toute façon comme que ñoom seen principe de base mooy ne farata ku ku ku tukki da war a wàññi ñooñ moo tax ñoom dañ ne même wax yooyu day wàññi loolu mooy ar-ruxasu la tunaatu bil ma'asi kon gis nga fii ndënd euh, yi ak yooyu dóor noonu ce uniquement réservé pour les femmes entre elles te foofu duñu fa wane seen awra yi duñu fa def loo xam ne day génn cadre boobu bu fa ay riit yi amee ay soow ak mbalax bu boobaa bu baax te lool yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne fas lu bay ma faslu ma bayna alxaraami walxalaal addarbu biddufuuf wassawt euh, li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy intermédiaire liy tàqale entre lu dagan ak lu lu xaraam ak lu dagan mooy ci wàllu sëy lay wax mooy dóor ak duf dóor yooyu ngir la yëgle ko wax sawt ak lañ fay woy te ñoom gisoon nañ ni nga xam ne loolu lañ ko doon defe shattaana ma bayna hadha wa ma yafalu annaasul an aka wuute entre ñoom liñ doon def ak ñun li ñuy def ah. kon ci cadre yooyu lañ koy permettre sino day xaram te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xadiisu ar-Rubayyi bint Muawwiz ibn Afra radiyallahu taala anha wa ardaaha moom mi gisoon nañ ko ci nisaa'um xawla rasuul aleyhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhunna wa ardaahunna moom al Muawwiz bint no ar-Rubayyi bint Muawwiz radiyallahu taala anha wa ardaaha gisoon nañ baayam baayam defoon nañ tarjumaam di Muawwiz di doomi Afra euh, Afra moom mële loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi moom xadiisam lan lay wax comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam euh, al Buxaari raximahullahu taala anhu di solo imaam al Buxaari raximahullah dafa solo ci moom mu ne eh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa ñëw na ko noon imaam Abu Daawud ak at-Tirmidhi solo na ko ak Ibn Maaja raxmatullah ala al mu ne yonent bi aleyhi salaatu dafa dugg ci moom bés bi nga xam ne ci lañ ko maye mu war a sëy mu sëy nee mu ñëw toog ci lal bi ci sama lal bi nee fekk ay jigéen yoo xam ne dañuy doon dóor ci seen duff yi di di di di di di way waaye way bi lan la woon yan dum na min man qutila min abai yawma Badr ñuy jooy mooy di way di wax njàmbaaru ñi nga xamante ne nii ñoom lañ rey ci samay baay man moom ñoom euh, Ar-Rubayya ñi nga xam ne Badar lañ leen rey nga foog ne moos yow yow yow dinañu way koo xam ne sa bàyyi dee dinañ la way ak yooyu nga nekk fi di ëffëree ko wane say awra ak yooyu xam nga ne loolu wuute nag lii ñu xam li ñu ko xame léegi léegi bi nga xamante ne nee na loolu lañuy def nee na id qaalat na rekk am kenn ci ñoom ku wax ci waykat yooyu ne wa fiina yàlla ya'lamu ma fi ghadi ne te mu ngi ci suñu biir yonent boo xam ne alayhi salaatu wassalaam comme ko gis nañ ko mu ñëw toog mu ne mu ngi ci suñu biir yonent boo xamante ne ni moom dafa xam li nga xamante ne mooy xew ëllëg mooy dafa xam xay Euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ndaw si ji doon wax loolu ci waykat bi da'i haadihi wa quuli billadi kunta kunti ne ko bàyyil sa wax ji bul waxati ne mu ngi ci suñu biir yonent boo xam ne dafa xam li xew ëllëg lool waxoon nañ bañ ci toxlee foofa que ne <laughs> euh, ca nisaan xawla rasul que ne euh, radiyallahu anhu na alayhi salaatu wasalaam wa radiyallahu anhu na que ne nit buñ lay waxal loo xam ne meloo noonu réellement na nga ko wax leeralal nga nga bañ a dugal gaa yi xam nga lii mooy bu complètement loolu yàllaa ko xam waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na yu ko suñu borom doon xamal waaye comme kër kii da ko itlaaxal ku xam la ca suba joyal ko mën a ko déet baal sa wax jooju te nga wax continuer li nga xam ne moom nga doon wax euh, kon gis nañ ni ci loolu la ko saxi la ko permettre comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Hafiz ibn Hajar waxe mu ne wa axraja an-Nasa'i imaamu an-Nasa'i dafa solo min tariqi Amir ibn Sa'd mu ne imaam an-Nasa'i dafa solo ci yoonu Amir ibn Sa'd mu jële ci Qurawa ibn Ka'b wa abi Mas'ud al-Ansariyayni radiyallahu anhuma ñu ne innahu que yonent bi alayhi salaatu wasalaam raxasa lanaa fii lahwi inda al-ursi que permettre na leen ñu dóor ci ndënd yi bu dee ne dafa nekk ci wàllu euh, ci mariage mu ne loolu imaam alxaakim daal dina koy wéral euh, moom imaam alxaafid loolu la wax waaye mu ne kantaa xadiis bi nga xamante ni nii mu ne dane yonent bi alayhi salaatu wa salaam alinu nikaaxa feeñal leen feeñal leen mooy def leen ko ci kaw wane leen an nikaaxa mooy mariage dafa war a siiw warula nekk loo xam ne moo tax mu doon wax dee leen ko siiwal alinu nikaaxa mu ne siiwal leen ko mu ne zaada tirmidi yu loolu imaam alxaakim moo ko solo ak imaam ahmad euh, ak imaam ibn Hibbaan këne moom muy xadiisu Abdullah ibn Zubayr mu ne boobu dane alinu nikaax yonent mi alayhi dane feeñal leen li nga xam ne mooy sëy mu ne wa zaada Tirmidhi wa Ibn Maaja min xadiisi Aïsha wadribu alayhi bi duffi wa sanaduhu da'if kantaa sanad bi ne mu ne imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja dañoo yokk ne ci xadiis boobu ne wax ji ne na ci dóor ay duf mu ne loolu nag moom sanadam dafa da'if mu ne wali ahmad wa tirmidhi wa nasaa'i min xadiisi muhammad ibn xaatib faslun ma bayna alxalaali walxaraam darbu ad darbu bi duf mu ne mooy xadiis biñ la wax sànq mu ne moom imaam alxaafiz boo demee ci imaam ahmad ak imaam at-tirmidhi nasaa'i ci xadiisu muhammad ibn xaatib yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane li nga xam ne moo euh, mooy euh, séparer diggante li nga xam ne mooy li xalaal mooy mariage bu jaar yoon ak li nga xam ne mooy xaraam mooy ak njaaloo mooy dóor duf mooy da bëgg wax la mooy mariage dañ ko war a yëg loolu ci jub mu ne wastadalla bi qawlihi wadribu ala anna dhalika la yaxtassu bin nisa lakinnahu da'if mu ne ñi nga xam ne nag dañ ne mooy beneen abi bi ne mbir mi dagan na ndax talaal badru ak tamit ñu ne bii nii ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xadiis bi ñu waxoon sànq dane wadribu alayhi bid dufuuf dóor leen ci duff yi bi alayhi bid dufi dóor leen ci ci tëgg yi di ci ci tëgg mu ne am na ñoo xam ne dañuy sukkandikoo ci wadribu ne loolu day wan ne ah loolu wadribu yow ki ga ci conjugaison wadribu loolu bu doon jigéen la du wax wadrib na dóor mais wadribu loolu góor ñi lay waxal imaam alxaafis ne am na ñuy sukkandikoo ci lool que loolu day wane ne permission bi yamul ci jigéen ñi góor ñi sax ci lañ mu ne lakinnahu da'if waaye wax naa la sànq que ne loolu wérul wadribu boobu amul mooy ne wérul wadribu alayhi bi duffi wa sanaduhu da'if wérul mu ne wal axaadiisu alqawiya fiha al idn fi dalika linnisaa falaa yaltaxiqu bihin ar-rijaal li umuumi nahyi an at-tashabbuh bihin mu ne nag li nga xam ne xadiis yu wér yépp permission bi ci góor ci jigéen ñi la yem benn góor manu cee bokk te du ci bokk góor ñi duñ bokkuñ ndax cere sax ak leneen luy wone ne mooy cere gi nga xam ne dafa dañ koo joyal yi yonent bi alayhi salaatu salaam tere góor di niroog jigéen ñi comme que nag dañ koo permettre que jigéen ñi kon nag góor ñu bokkul ci kon mooy ne loolu la te dafa cadré euh, loolu mooy li nga xam ne ci xadiis yi nga xam ne day wane yooyu mais kanta ay riiteeg yi ñu xam mais tabale yeeg gaa yooyu nga gis dommage même kii religieux yi nga gis ñu yor mais dara baaxu ci dara baaxu ci léegi euh, déggal imaam al-Hafiz ibn Rajab te loolu kenn gis nga musique musique moom yépp xam nañ li muy yàq li muy yàq ka tasaare boole ay jaxasoo góor ñeeg jigéen ñeeg yooyu mais moo ci gaaw nga xam ne non seulement nit ku yeewu rek laa wax de yow loo xamante ni comme la sama sëriñ ba doon wax naan euh, nga xam ne moom day transformer ñi nga xam ne az-zuhaadul ubbaad ilaa fussaaqin fujjaar musique moom surtout niñ ko xamee moom boo ko déglu ko gis nga ñi gën dëgg dëddu àddina dàqa jaamu yàlla da leen di transformer en fussaaqun fujjaar ñu nekk ay kaccoor yu mag nekk ay pervers yu mag bu yàggul bu ñu continuer ci loolu ñuy def euh, moo tax imaam ibn rajab rahimahullah mu ne mu ne gis nga innama kaanat dufuufuhum nahwal gharaabili wa ghinaa'uhum inshaad ash'aar al fi ayyaami huruubihim wa maa yashbahu dhalik fa man qaasa dhalika ala samaa'i al-ash'ari al-ghazali ma'a ad-dufuuf al-musalsalati ay mooy yi nga xam ne allati fiiha jalaajil jawaajili faqad axta'a ghaayata al-khata' wa qaasa ma'a dhuhuuri al-farq bayna al-far'i wal asl imaam al-haafiz ibn rajab al-hanbali eh, mooy turandoo imaam al-haafiz eh, ibn rajab al-kawlaxi rahimahullah mu ne euh, kanta ka gis nga ñoom yii nii jigéen ñi doon yor doon ko euh, tëgg mais mooy yi mooy yi nga xam ne ay ay kii la euh, xirbaal la woon xirbaal mooy kii yoo xamante ne ni daanaka boo koy dóor boo ciy tëgg fooroon foorul dem na moo duff mooy duff rek danga koy dóor noonu mais daanaka foorul du génn bu baax mu ne yu mel noonu la woona ah. waxi naa uhum kàntaan ak way yiñ doon way inshaadu ashaaril jaahiliya mooy poème jaahiliya yi loolu lañ doon way te gis nañ sànk ci hadiisu Rubayya bi lan lañ doon way dañ doon way lan li nga xamante ni nii mooy njàmbaaru baayam yi ñu rayoon Badar fii ayyaami hurubihim mais est-ce que mooy yi nga xam ne comme yi Imrul Qays doon wax nga xam ne ghazal yooyu nga xam ne li wax euh, taaru jigéen ñi di décrire di ci wax wax yu poussé te bon est-ce que la woon mu ne déedéet fii ayyaami hurubihim mooy yi nga xam ne lool lañ doon wayya waa jaahiliya bi période anti-islamique shu'ara yooyu avant l'islam di ñëw yooyu ñu doon way laata l'islam di ñëw ñoom yooyu lañ doon way comme genre ay mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an ka julmuudi saxrin mithlahu saylu min ali yooyu imru doon wax lu mel noonu lay wax de yi nga xam ne moom la ñoom antara doon wax hal la sa'altil xayla yabnata maliki kunti jaahilatan bima lam ta'lami yuxbirka man waq man shahida alwaqi'ata annani aghsha alwagha wa aghshu 'inda almaghnami yu mel noonu lañ doon wax ni wa mudajjajun kariha alkumaatu nizaaluha yu mel noonu lañ doon wax mooy di wax xeex yi nañ fa doon jàmbaar gañ fa nekkoon mi karrin mi farrin di avancer ak sama fas di dugg ci xeex bi di rey tey génnaat di jëli doole ñëwaat dellu songa mi karrin mi farrin muqbilin mudbirin ma'an noonu yooyu lañ doon way ci seen kii yi léegi nga xam ne wayu xaraam yi nga xam ne lépp ci mbëggeel la jëma yoo xamante ni li sëriñ bi wax sànq ko ku ku ku ku ku dëddu àddina sax boo leen di dëddu léegi nga nekk kàccoor bu mag international léegi mu ne moom imaam alxaafiz ibn rajab rahimahullah mu ne yu mel noonu lañ doon wax wama ashbaha daalik ak yu niroog yi nga xam ne ñoom lañ doon wax fii ayaami xurubihim ci seen jamono yiñ doon xeexam fa man qaasa daalika képp nag ku ñëw ne damay qiyaas mooy damay def déedéet euh, raisonnement par analogie mais comme que dañ doon def yooyu musique yooyu mooy wan ne kon ñun suñu yi baax na mu ne képp ku ci sukkandikoo ba naan day xiyaas ala samaa'i ash'aril di déglu way yi nga xam ne day wax ci di décrire faab yeeg seen taaraay ak yooyu di wax ci wàllu mbëggeelu neen bon ba pare waxuma la yem ci décrire wax yooyu mais yem ci di dóor ay dufu di tëgg bu baax al musalsala yi nga xamante ne nii waaye ñépp xam nañ ko ñun sénégalais moom xam nañu li muy wax nii mooy yi nga xam day am julaa jël mooy comme jal-jal yooyu bi daara ci jul-juli mooy yooyu noonu di yëngatu bu baax xarang rang rang rang yooyu mu ne yu mel noonu képp ku co ne leen dañu naan da ngay jéem xiyaas naan loolu day war ne suñu bi baax na faqat dëgg dëgg axta ak raayatal xata kooku moom moom moom moom tartis na juum na juum ne fa dayom juumtee waqaasata nag mu ngi fi nekk naan day jéem a qiyaas di def raisonnement par analogie waajooju ma zuhuril farq bayna al far' wal asl ak ni nga xamante ne ni ndax qiyaas mooy ilhaaqu far'in bi aslin li illatin yajma'u baynahuma fi al hukm qiyaas mooy da ngay jël ñu ne la euh, mooy raisonnement par analogie ñu ne la euh, événement bii dafa xew a lañ koy tudde ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg si ñëw na ci wala alxuraan ñëw na ci wala sunna sauf que beneen bi ci tegu moom dafa am xew-xew bu bees boo xam ne muy moom lañuy wax xew-xew numéro B moom nag dafa ñëw mais gisuñu benn texte bu ciy wax clairement bu fi wax ne amul de neel clairement gisuma texte boo xam ne ndax maa faratna fil kitaabi min shay maa faratna fil kitaabi min buur yàlla nee na téere bi amul dara lu ma ci bàyyi muy alxuraan sunna bàyyiwu ci dara lu ne leeral na lu dul yi nga xam ne dama ko bàyyi mais ngir yërëm leen rahmatan bikuma dama leen a yërëm waaye fàttewu ko laa nisyaanan bu dama koo fàtte léegi euh, mooy kon danga naan boo xam ne événement bee moom ñëw xew xew-xewu jamono wala ci xew léegi mais gisuñu ñu xool texte yi alxuraan ak sunna mais gisuñ ci luy wax lool mais est-ce que dama naan kon léegi nañ bàyyi mu daanu da ngay def qiyaas mooy dangay def raisonnement par analogie da ngay xool texte yi nga am lan moo fi niroog événement bee bi xew léegi boo gisee ne a ah, niroog moom léegi da nga ñooy il faut ñu niroo ci lépp li illatin mooy il faut yow li nga bëgg a àtte lépp lépp lépp mais li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la niroo te nga bëgg cee àtte nga gis ne ah mu ngi ci A mu ngi ci B bu boobaa nga ne kon B àtte A lay yor li illatin jaami'atin moo leen dajale baynahuma fil hukm ci àtte mu ne nag képp nag kuy jéem a kii mooy yow li nga def wa qaasada kook day jéem a ma zuhuril farqi ak ni nga xam ne noonu la leere ak wuute gi nga xam ne moom la wuute entre al faran mooy li xew léegi suñu façon musique yu bon yi ñu xam te lu léegi la xewa ah, gis nga Ibn Rajab euh, al Hanbali mii doon ko wax mais moo jiitu ñoom ama imam Ibn Hajar ah, moom moo njëkk bind Fathul baar yi mais àggul imam al imam al Hafiz Ibn ñëw bind Fathul Bari yi imam al Hafiz Ibn euh, Euh, rahimahullah moom xamoon na yooyu ah mooy doon nañ ko yëg moo tax muy wax nii ne képp koo xam ne dafay nekk di jéem a xiyaas ci suñu yii yi nga xam ne moom la nit ñiy def al-Ghazal di ci wax di ci wane taaru jigéen ñi di ci nga xam ne lépp di décrire seen forme yeeg yooyu teg ci di ci dóor ay instruments musicaux ak yooyu kooku kooku moo juum fa dayoog juum yéen te mu ngi jéem a loo xam ne tab te li muy xiyaas moo ko gën reer ne la muy sukkandikoo ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasallam loola doon xew ak léegi mais xoolal gap bi nekk seen diggante waaye yow mel ni tuubaat nuwaat sut ki sore waaye soree nga bëgg leen ne ñoom ñoo yem loolu la imaam al-Hafiz ibn wax kanta al-Izz Abdissalaam sultaanul ulama moom mooy le sultan des savants rahimahullah comme boo demee ci talbiisu iblis di nga ko fekk waxu imaam alxaafiz ibn rajab bi boo demee nuzhatul asmaa fi masalati samaa di nga ko fa fekk imaam al euh, euh, nu mu tudd euh, al izz ibn abdissalaam rahimahullah moom dane ama al uudu wal alaati al maaruufa dhawaati al awtaari karrabaaba wal qaanuun fal mashhuur min al madaahib al arbaa anna ad-darb bihi wa samaa'i haram dane kantaa riiti al uud riiti yéeg alaatul maaruufa mooy instruments musicaux yi nga xam ne moom époque am yooyu lañ xamoon nga xam ne day am al awtaar yooyu di am yi ngay xalam yi ngay dóorat di ci riitee ak kii trompette yeeg trompette yi pimp yooyu jazzman yi yor gaa yooyu ak façon yooyu yépp ak mbalaxmaan yi gaa yi nekk ci foofu ak solomaan yi kar rabaaba ñoom nag temps yooyu loolu lañ amoon rabaaba ak xaanun noonu lañ tuddoon muy joxe exemple ñun tey bu doon naan dañ naan trompette yeeg jazzman yeeg gaa yooyu mbalaxmaan yeeg soulman yeeg soundkat yu mag yi ñu xam te mu leer léegi ci suñu jamono mu ne loolu fal mashhuur li siiw min al madaahibil arbaa ci ñeenti madhab yépp xanafiye xanafi maaliki xanbali shaafi'i xanbali anna darba dóor ci yooyu di ko di ko jouer violon yeeg yooyu bii ak wa samaahu ak di ko déglu xaraamu dafa xaraam loolu mën nañu yem foofu ci masala boobu loolu mooy lan mooy ne yooyu yëpp dafa xaraam te argument bi gën a dëgër mooy li yonent bi alayhi salaatu wax am na ñuy ñëw ci sama ginnaaw ñoo xam ne ay nit sama xeet wi la yakunanna min ummati aqwaamun ay nit yoo xam ne yastaxilluuna dañuy jéem a daganal al xarra alxira bo alxira njaaloo prostitution wal xariira ak soie wal xamra ak sàngara ay gars yi naan léegi champagne la te moom waxul woon champagne whisky la bii rosé la bii moom daanaka doo boo ko naanee du la yëngal yooyu yépp xaraam yépp ci yem bii moom ci euh, yi ñuy defare ci ci ci ci tàndarma yi rek lépp a yem maa xaamaral aql fa huwa xam lépp loo xam ne day nëbbum xel nga naan ci bu ndaw ak toq moo nga naan ci lépp yam gis nga quatre-vingts coups yi ñuy ñaf waa ji naanu biteelu sàngara yow boo ci naanoon benn toq yéen a koy yem yéen ay bokk quatre-vingts yi wala ñu ne quarante léegi mu ne kon wal xamra ak wal maazifa ak instruments musicaux yi loolu da xaraam fi ñu ko permettre te dar bu duf lañ may mooy ci wàllu ceeb ak yi nga xamante ni ay genre fête la yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam da koo may te loolu pour jigéen ñi la ko may ak ñi nga xamante ne nii ñoom la concerné wallahu taala alam